alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi awnillahi wa minnatih ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru yenn aaya yi nga xam ne moo nekk ci suuratu aali imraan tey wax ci gazwatu uxudin ci jotaa ñu weesu bi awnillahi wa minnatih ñëwoon nañ ba ci aaya 153 bi mu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di waxe ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim id tusciduuna wala talwuuna calaa axadin warrasuulu yadcuukum fi uxraakum fa asaabakum gamman bi gammin likay laa taxzanuu alaa maa faatakum wala maa asaabakum wallahu xabiirum bimaa tacmaluun muraan bi nga xamante ne di nettali id tusciduuna wala talwuuna ala axad muy nettali keroog bi nga xam ne dispersion bi am ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ginnaaw bi nga xam ne mooy fettkat yi du rumaat yi jógee seen place ba leen alayhi salaatu wassalaam tegoon suñu boroom subxaanahu wa ta'ala di fàttali loolu di leen nettali naan keroog bi ngeen di daw di ñuy jaar ci montagne yi ñuy jaar feneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci seen ginnaaw comme niñ ko gisa woon ci biir ci biir xare bi ci waxu imaam assudii raxmatullaahi alayhi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk seen ginnaaw naan leen ana ilayya ibaadallahi ana rasulullah naan leen ñëw leen ci man ana fan ngeen jëm yeen jaamu yàlla yi man maay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam loolu nag ko aaya yooyu boobu lañu gisoon mu ne nag bi ngeen defee loolu fa asaa fa asaabakum mu daldi leen di laal mu daldi leen faye bokk man ci daw gi ngeen daw fa asaabakum mu fay leen man li nga xamante ne mooy njàqare bi xam nin ci beneen njàqare muy njàqare yu bari yi ngeen xam ne moom ngeen tegale keroog te loolu gisoon nañ ko wax yi am ci njàqare yooyu ana ngeen lañu walillahi alhamdu wal minna tey nag inchaa allahu taala ñu waroon a fi nga xamante ne ni mooy aaya bi ñu gisoon ne woon nañ ci teg suñu baaraam ngir jataay bii li ñëw di suñu jataay bii nii inchaa allahu taala muy fi suñu boroom subhaanahu wa taala di waxeta mooy aaya bi topp ci aaya bi ñu gis nii léegi mu naan thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'aasa yaxsha taa'ifatan minkum wa taa'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljaahiliyya yaquuluuna hal lanaa min al-amri min shay' qul inna al-amra kullahu lillaah yuxfuuna fi anfusihim maa laa yubduuna lak yaquluuna law kaana lanaa min al-amri shay'un maa qutilnaa haahunaa qul law kuntum fi buyuutikum la baraza alladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waliyabtaliya allahu maa fi suduurihim waliyumaxxisa maa fi quluubikum wallahu caliimun bidaati suduur suñu boroom kan subxaanahu wa tacaala di continuer di nettali li nga xamante ne nii moo xew keroog ghazwatu Uhud ginnaaw bi leen loolu retournement de situation bi dalee mu ne ginnaaw nag bi nga xam ne ci la leen loolu dal ba kuffaaru Qurayshin yi di leen tànc di rey ci ñoom ñu bari njàqare gu rëy di leen dugg ba ñu déggee ñu ne faat nañu alayhi salaatu wassalaam waaye njàqare yi nga gis victoire bi ñu amoon aw awwalan nahar di filer entre leur mai ñu daal di koy mu daldi di ñu daal di ñàkk li nga xamante ne nii mooy histoire boo victoire boo xamante ne nii dagakat suñu boroom subhaanahu wa ta'ala tegoon na ko seeni loxo suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala ne ginnaaw loolu le summa anzala ginnaaw gi suñu boroom wàcc aleykum ci seen kaw yéen jullit ñi min baadil ghammi ginnaaw li nga xam ne mooy rëngi-rëngee googu ak njàqare googu leen daloon ak defet bu rëy boobu amanatam ngeen nekk ci li nga xamante ne nii mooy ngeen nekk ci sécurité ana sécurité boobu noon la <clears throat> nan la demee mu ne nuaasan suñu boroom subhaanahu wa taala daf leena roof li nga xamante ne mooy ay nelaw te ay nelaw ci biir xare comme li sayyidina abdallahi ibn mas'ud abi abdirrahmaani radiyallahu anhu wa ardaahu wax mu ne annuaasu fi lqitaali min allah mu ne nelaw de ci biir xare moom sayidna abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ay nelaw ci biir xare de loolu ci bu yàlla subhaanahu wa ta'aala la jóge te nelaw yooyu suñu subhaanahu wa ta'aala daldu leen woon roof gisoon nañ ne ci ghazwatu badrin naka noonu la leen roofe woon ay ngelaw ay nelaw yu yoo xam ne yu woyof lay doon ñu man cee récupérer te loolu noonu gisoon nañ ko ci xadiisu sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wa ardaah bi nga xamante ne nii mu ngi ko jëlawoon ci say ci jiit leen di sayyidina abu talhat al ansaari radiyallahu anhuma wa ardaahuma ci xadis boo xamante ne ni imaam alxaakim an-Naysaabuuri waaye lu ko imaam at-Tirmidi imaam an-Nasaayi ci sayyidina Anas mu daal di koy jële ci bàyyi jiitleem di mu ne ghashiyana an-nu'aas wa nahnu fi masaafinaa yawma Uhud sayyidina Abu Talha al-Ansaari mu ne keroog ngi nga xam ne mooy ngëmmentu gi dañoo ëpp doole ba daal di ñuy muur te ñun ñu ngi ci suñu sàppe yi geroog ci xare Uhud waaye gisoon nañ ci beneen riwaaya moom imaam abu talxatul ansaari radiyallahu anhu wa ardaahu boroom naxri duuna naxrika ya rasuulallah moom mi nga xamante ne nii moo doon wax alayhi salaatu wassalaam naan ko bul bul siggi di xool noon yi baal rek naxari sëggal damay ragal seen seen xeej yi ñuy sànneeg seen flèche yi ñuy dal mu daal li lay laal yow sang bi kon nag sëggal rek te nga xam ne naxari wàccal bul xool man flèche yi may sànni fu muy dal ci kuffaaru Quraysh ni naxari duuna naxrika ya rasulallah sama ndodd laa jënd sa ndodd mooy ne man fidaa unaa sama bakkan ngir yow sa bakkan yow alayhi salaatu wassalaam moom sayyidina abu talha moomu eh, radiyallahu anhu wa ardaa gisoon nañ ne daroon wax naan keroog moom dafa xare ba ni nga xamante ne nii fa ja'ala sayfi yasqutu min yadi wa axuduhu mu naan gis naa keroog ci keroog ci biir xare bi malgré ni xare bi tàngeeg ni mu mettee lool yépp keroog ak ni ñu yéeféer yu songee nee man daal yëpp naa sama bopp ma sama sama jaasi ji daanaka ay nelaw dugg na ma ba sama jaasi ji di wadd ci sama loxo bi ma koy for muy wadd ma koy for kon loolu noonu yëpp nga gis ni moom day nekk lay di di <clears throat> moom la alquran di nettali fii naka noonu noonu la ko imaamu Nasaa'i ak imaamu Tirmidi raxmatullahi alayhim solo ba léegi muy beneen riwaaya di beneen xadiis mu jële ci seydina anas mu jële ko ba léegi di mem tàllale bi ci seydina abi talha mu ne rafa'tu ra'si yawma uhud wa ja'altu anzuru wa ma minhum yawma idin ahadun illaa yumiilu tahta jahfatihi min an-nu'aas te imaam at-tirmidi raxmatullahi alayhi bi mu solee xadiis boobu mu ne mu ne xadiisun xasanun saxiix mu ne xadis la boo xam ne boo xam ne bu baax la te wér imaam abu talhat al ansaari ngir li nga xamante ne nii xam li li tax li alxuraan di nettali nii mu ne moom keroog dama yëkkati sama bopp keroog Uhud di xool mu ne bi may xool man daal gisuma kenn lu dul ne ci ñun moom mu ngi daal di mu ngi dëngulu ci ci ci ci suufu ci ci ci suufu li nga xamante ne nii mooy mooy mooy bouclier bi mu yor minan nu'aasi ci nelaw gi nga xamante ne nii moo leen duggoon loolu noonu nag di nelaw googu suñu boroom roofoon leen loolu la leen wax ne thumma anzala gin anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'aasan yaghsha ta'ifatun minkum mun a ginnaaw bi leen defet yu metti yooyu rayyeeg song gi leen ko faaru Quraysh ni song min kulli jaanib suñu boroom wàcce ci yéen li nga xamante ne mooy ak dal daal di koy jaare ci ay nelaw yum leen roof mu daal di muur benn mbooloo nag ci yéen mooy muurul jullit ñi yëpp en tout cas ñi àndoon ci armée bi yëpp ndax ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii ñu mu muur mooy ñi nga xam ne ñi dëggu nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nekk ay jullit yoo xamante ne nii seenu ngëm rëng-rëngiwóolu de waaye am na beneen mbooloo boo xamante ne nii ñoom loolu fekku leen moo tax suñu boroom ne wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuuna billahi ghayri alhaqqi dhanna aljaahiliya mu ne kàntaa mbooloo mi nga xam am na beneen mbooloo boo xam ne moom muuru ma koy nelaw ndax moom moom dëgguwul ci ak nekkam foofale ca xare ba keroog moom la ne wa ta'ifatun am na nag beneen mbooloo ci yéen biir jullit ñi qad ahammathum anfusuhum ñoom ñoom li leen préoccupé keroog ci xare bi mooy seen bopp taluñu woon dara ñoom daal waaye ab suuf kii pëlañ ko mu joon def ñoom nga xamante ni nii sawaay mooy nu ma def bërëg ci la def yi moom sawaay newatuñ fii nekk fi di xalaat dara ñun daal nañu fexe ab di njool mi walla boog nekk fa nekk fa ba pare nekk sur place ba pare ñoom sax nekk fa naan waay waay waay waay waay bu ñu xamoon ni fii ñu fi ñëw de moo tax suñu boroom ne yadunnuuna ñu ngay am ay njort billaahi ñoom dañu ngay am sikki sàkk ci diggu yàlla gi nga xamante ne muy mooy yonente bi alayhi salaatu wassalaam moom seydina rasulillah ñoom ñaa ñoom ñii nii fa desoon ñenn ñi di am ay dut ci li nga xamante ne mooy dig yim leen doon dig ak li suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di wàcce daal di leen ko woon dig jaar la ko ci di lam nañu alayhi salaatu wassalaam mu ne mbooloo moom moom li leen préoccupé mooy li nga xamante ne nii mooy seen bopp di am njort yu ñaaw billaahi ci buur yàlla xayral xaq njort yoo xamante ne nii du njorti dëgg de zannal jaahiliyati comme njort li nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy ignorant yi nga xam ne mooy ñi doon dund avant lislaam mooy ñi nga xamante ni ñoom seenu xol ak réer ak bañ l'islam a ci nekk façon njort yi nga xamante ne nii moom lañu am de yu mel noonee mooy mushrikoona yi mooy ne même li nga xamante ne nii mooy njort yi mushrikuuna yi am ñi gëmul di polythéistes yi ci l'islam ñii nii am na mbooloo moo xam ne keroog bu mel noonu lañ am di sikki sàkka ci li nga xam ne mooy dëggu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala lan nañ ko doon manifester mu ne yaquluuna ñu nga doon wax hal lana min al amri min shay waaye xam ngeen ne mbir yii nii waaye xam ngeen ne amuñu dara waay ci ci mbir yi xam nga ne mos newul ci suñu loxo de waay waay hal lanaa waaye xam ngeen ne hal bii mooy maalanaa waaye mane amuñu dara minal amri ci ngañaay min shay'in dara waaye ana lañu fi yonent bi lool mooy ana yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom moo ne woon waay waay nañ leen di ñuy dem keroog nee woon nañu ñooy gañe de waaye gis nañ ne aa ñun ñii de gañe nañ kon nag waay waay hal lanaa minal amri min shay' waaye waaye xam ngeen ne waaye ñun amuñu way ci ci mbir yi li jëm ci ngañaay yooyu waaye xam nga ne mbir yi nawul suñu loxo de suñu boroom nag ne naa ne ne ñi wax loolu qul yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu leen ne leen innal amra dëgg-dëgg li nga xam ne mbir mi yépp te mooy ngañaay ak loolu lépp loolu noonu bi nas bi loolu lillaahi kullahul mbooleem seen mbir yépp rawatina li nga xam ne mooy ngañaay gi ngeen soxla woon fii te ñu defe te waa Quraysh daal di leen nang foqar ci ko seeni loxo mu ne loolu lépp ngañaay li lillaahi buur yàlla la ñeel mu ne keroog gis nga mbooloo mii nii yux fuu nañu ngay nëbb fii am anfusihim di seen xol yi ma laa na lak loo xamante ne nii duñu la ko wax de yaquluuna ñu ngay wax ca suuf mooy yii nii nii waxuñu ko ca kaw de mooy ne mbir la yoo xamante ne nii dañ ko doon nëbb même buñ koy wax dañ ko doon wax ci jamono joo xamante ne nii ca biir xare ba ba mbir yi tàngee noonu ñuy wax foo xamante ne nii kenn du leen yëg comme ni nga xamante ne nii seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa ardaahu sa doom ji di Urwa Zubayr soloo na ci xadis boo xam ne bu wér la mu àgg ci bu jële ko ci sayi ci baayam mu ne keroog moom sayyiduna Zubayr ibn al-Awwam mu ne keroog daal damaa dégg benn dégg naa benn naafiq fu mu wànne fa wallahi waa ngi wàcc yàlla ne inni la asma'u qawla Mu'tab ibn Qushayr maa asma'uhu illa kal hulm yaqulu law kaana lanaa min al-amri shay'un maa qutilnaa haahunaa فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب سيدنا الزبير بن العوام radiyallahu anhu ci xadis boo xamante ne ni imaam ibnu isxaaq di muhammad ibnu isxaaq ibnu yasaar moo ko soloo wax naa la muy xadis bu wér ndax imaam ibn isxaaq mu ngi ci sëriñam di yaxya ibn abbaar ibn abdillahi ibn zubayr an abiihi an abdillahi ibn zubayr annahu qaala qaala zubayr boobu ci la seydina zubayr wax mu ne man de keroog gis naa yonent bi wassalaam man ra'ay laqad ra'aytunii ma'a man daal gis naa sama bopp ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam xiina ishtadda al xawfu alayna bi nga xamante ne nii ci la tiit gi daal di tar ci ñun mooy keroog bi nga xam ne ci la leen kuffaaru Quraysh ni songe ci géej bu wàll mu ne man daal moom gis naa ñu daal di ñuy sotti li nga xamante ne nii suñu borom yónni ñu mun yónni ci ñun ak ndelaw sànni ci ñun ak ngëm neentu nee man daal daana noonu li ma li rek mooy nekk entre di nelaw comme mooy amana giñ la wax sànk muy nelaw yooyu mu ne maa ngi wàcc yàlla ci laa dégg benn waay ñu naan Mu'tab ibn Qushayr nee na ma koy dégg man dama foogoon ne damay gént mu naan law kaana lana min al amri shay'un ma qutilna hahuna mu naan waay waay xam nga ne mbir yi bu doon dara ci mbir yi nekk na suñuy loxo tay de waaye xam ngeen ne ngañaay bu newoon suñuy loxo tay de waaye xam ngeen ne kenn du ñu rey fii de duñu gañe tey loolu nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mbooloo moomu wa taa'ifatun am na mbooloo moo xamante ne nii ñoom ñoom ñoom ñoom de qad ahammathum anfusuhum li leen préoccupé keroog mooy seen seen bopp di am njort yu ñaaw yoo xam ne du njort yu dëgg ji njort ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi lañ am naan waaye xam nga ne mbir yi amuñu dara waaye ci mbir bu ñu amoon dara ci mbir yi de mbir yi waay hal xam ngeen ne mbir yi maal hal lanaa min al min shay xam ngeen ne waay mbir yi nawul suñu loxo de suñu boroom ne leen nag yéen yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee qul inna al kullahu lillah mbir yi mbooleem seen silo suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo moom de mu ne yuxfuuna ñu ngay nëbbu fi anfusihim ci seen bopp maa laa yubduuna lak loo xam ne duñ la ko wax de yaquuluuna ñu nga naan law kaana lanaa min al amri shay'un maa qutilnaa haahunaa waay waay xam ngeen ne mbir yi waaye buñ ci amoon dara waay waay xam ngeen ne waay waay ñu ci amoon dara bu mbir yi ci ñun la ne ñun ñun la ñi nga xam ne nee na ñooy ñun ñoo gëm ñun la ngañaay ji àndal waaye xam ngeen ne buñ ci amoon dara maa qutilnaa haahunaa duñ ñu gañe tey de suñu boroom ne qul law kuntum na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontul ñooñu ne leen xul mu ne moon mu ne wax leen law kuntum fii buyuutikum bu ngeen ne woon ca seen kër ya de waay waay banoon manoon ngeen a bañ a ñëw ci xare bi toog seen kër ya ba xam ne waay waay gis nga bu ngeen ne woon ci seen kër ya sax la baraza alladina xam na baraza alladina kutiba alayhimul qatlu ilaa madaaji'ihim mu ne waay na ñooñu manoon nañoo toog seen kër ya seet même buñ ne woon seen kër yi ñi nga xamante ne nii suñu borom dafa bindoon que dogal ci ñoom que dañ leen di rey ca wala dee da leen di fekk ca seen biir ya lal la fayal leen di fekk rey leen suñu borom subhaanahu wa la dogaloon. mooy ne nekk ci sa lal moom foog ne yow yow lii tax mooy ne waaye yow bañ faa nekk mooy tax ma bañ a dee daa fekk sa àpp jotul moo tax suñu borom ne way nee leen. waay bu ngeen newoon bu ngeen newoon ci seen biir kër ya sax deede ak ray dina leen sekk fa nga xamante ne nii mooy ci seen biir yi lay lal ya daal di leen rey lool lii nag day wane benn affaire muy ne yaa subhaanallah te nag doxas xaswatu Uhud bii rek la lu mel nii feeñ waaye dinañu ko gis inchaa allahu taala ci ghazwatu Tabuuk mooy ne gis nga naafiq yi mooy ne gis nga moo sax lii bokk na ci li lay gën a wan ne gis nga taxaw di jéem a xam naafiq loolu sax loolu loolu faux projet la mooy nit ku nekk dangaa war a am li nga xam ne mooy njort bu rafet ci sa mbokk jullit même bu dee ne ci biti nii lim lay wan lépp li muy wane day niroog ne naafiq yi lay nirool loolu nag bu mu tax ba nga taxaw nag fenn di àtte ne waa ji naa féq la aha kallaa déedéet loolu kenn du ko def loolu noonu kenn du ko def gisoon nañu saxaaba boo la nga xam ne keroog bi sayyidina rasulillah alayhi salaatu wassalaam ñëwee ci doon seet si mm, kër kër silmaxa boobale ne ko woon dama bëggoon nga ñëw jullil ma sama kër benn coin ci kër gi ma jàppe ko jullikaay ba ñëwee ñu toog am benn ci mbooloo mi waa quartier ba génn ñëw foofu biñ yëgee ne alayhi salaatu salaam mu ngi seen koñ ñu toog ba ci yàgg ñu ne ay na maalikum nu duxsum ñu ne am kenn ana kan ana maalikum nu duxsum lan moo tax ñëwul bi mu yëgee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw na suñu quartier comme li ñu ñépp ñëwee am kenn ci ñoom ne kooku daal moom moom mi moom naafiq la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet bu leen wax loolu mu ne ndax moom gisuñu lu dul ne moom day neexoog naa féqii di leen di leen di di di ñoom lay àndal ñoom lay kii mu ne ko déedéet kooku sori na naa féq moom fekke na badar moom maalikum nu dox sum fekke na badar moom xanaa xamoo ne fekke na badar mooy ne dafa bokk ci ñu gën a dugg ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñu gën a ponkal ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu pour wane ne pourtant yonent bi aleyhi salaatu wassalaam même bu dee ne ci biti ñoom gis nañ ni lii day niroog moom naafiq yi daal daanaka ñooy trinqué ñooy nekk daa su ne waaye kooku sori na nekk naafiq ndax mbir mi mooy ne mbir mi mbir mi lool la xam nga mbir yi benn affaire nag dafa am mooy comme par exemple li boroom al-Laxdari rahmatullahi alayhi di wax naan wala tajibu soxbatul faasiq lu dul ci loo xam ne dafa man da ñàkk mooy ne ab warul nit ki di ànd ak ki nga xam ne ab kàccoor la lu dul loo xam ne darura shar'iyya mooy loo xam ne manu la ñàkk nga ànd ak moom comme le oustaz doon wax naan mu dugg fi nga dugg fi peer sal waaye loolu noonu mooy ne loolu du lu ñu joyal de ndax bu dee ne xam nga ne faasiq bi muy ki nit ki baaxul moom xam na ne yow saa boo nekk yow yaa tane yow saa boo nekkee moom yu bon yi muy def du ko mën a def war na da koy sa a def te du ko def kooku waaye xam nga ne nga nekk ak moom tout le temps moo gën waaye nga bàyyi ko mu ne mu am champ libre waay loolu la mooy amaana Maalik ibn Duxsum sayyidina Maalik ibn Duxsum te gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna moom loolu la woon amaana dafa gisoon ne naafiq yi may nekk ñoom au moins dinaa tax yu bari yoo xam ne yu ñuy teg ay plan bu ñu ko man may nekk ak ñoom ñi ci biti nag mën nañu cee bañ a xam loolu moo tax yooyu il faut prudent moo tax yii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala lii Seydina Omar ibn al doon waxta yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ko ama mooy ni man daal gis nga li may àtte mooy li ci biti kantaa ci biir moom suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo koy toppatoo kon liñ doon wax mooy gis nga naafiq yi li tax ñu naqaree détecté mooy ne gisoon nañ ne ci xare bi ba ñuy dem Uhud seen président bi seen njiit bi Seydi Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min allahi maa yastaxiquhu moom de <coughs> moom euh, na ànd trois cents personnes waaye malgré loolu mooy ne am na naafiq yoo xam ne keroog demuñu ñu des nañ Badar des nañ Uhud 700 yi des am na ay naafiq yu fa des te ñooñu la suñu borom di wax nii naan am na moo tax mu ne bi may sàng bi may roof nelaw ñi nga xamante ne mooy mbooloo moom waxul ne dama ko roof yéen jullit ñi yépp de dane thumma anzala allahu alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ginnaaw gi suñu borom bi njàqare gi amee defet bu toll noonu amee mu daal di wàcce li nga xamante ni mooy ak dal jaare ko ci ay nelaw yoo xam ne moo muur benn mbooloo ci yéen mu ne beneen mbooloo nag boo xamante ni mooy ñi nga xam ne fii qulubihim marad ñoom seen xol yi dafa am feebar ñooñu nag ñooy naafiq yi ñi nga xam ne dëggooguñu dëggooñu ñooñu nag ñooy yazunnuuna fillaahi billaahi dhanna al jaahiliya ghayra al haqq billaahi ghayra al haqq jaahiliya ñooñu noonu ñoo doon am njort yu ñaaw ci borom bi subhaanahu wa ci digub yàlla booy gëm ni amaana sax musrikuuna yi ñoo nekk ci dëgg loolu mooy ni gis nga malgré loolu mooy naafiq yi desoon nañu Tabuk insha allahu taala bu ñu jàggee it dinañu ko gis mooy ne li muy tar tar tar nga xam ne naafiq yu bari ñëwuñu génnuñu sax am na sax jullit ñoo xam ne dëggu nañu génnuñ comme ñoom Sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaa comme ni nga xamante ne ni inchaa allahu taala buñ ci àggee dinañu ko gis moom seydinaa Kaab ibn Maalik moom moomu sax fekke ñëwul woon te pourtant moom ci mina kaana min min min as bokk na ci ñi nga xam ne ñu dëggula woon mais am na naafiq yoo xam ne keroog Tabuk li muy metti metti dem nañ ba ci yoon bi bi ñuy tourner ñu fexe tëral plan ngir rey alayhi salaatu wassalaam daal di koy assassiner te pourtant li muy metti metti Tabuk ak li muy metti demoon nañ Uhud it noonu la mooy même bu dee seen président bi rocceeku na trois am na benn mbooloo moo xam ne naa ci naafiq yi des nañ fa toog Allahu akbar kon nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala gim bi alayhi wassalaam kon qul wax leen ne law kuntum ñoom dañu naan law kaana lana min al amri shay'un ma qutilna haahuna te loolu gis nañ ay waay mbir yi de xam nga ne buñ amoon ci mbir dara fii ci ngañaay li dara waay kon duñ ñu rey fii de duñ ñu gañe fii de gis nañ ci riwaaya sayyidina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa ardaahu ki nga xam ne moom la dégg mu wax loolu suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala alayhi salaatu wassalaam nee leen même bu ngeen ne ci seen néeg yëpp deede dina fa fekk ñi nga xamante ne ñoo war a deede ca seen kaw ya buñ leen fa naree rayit fa leen di fekk ray leen de mu ne loolu wali yabtaliya allahu ma fi sudurikum wali yumaxisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi daati sudur mu ne boo gisee ma wàcc li nga xamante ne ni ndax benn aaya la aaya bi moo gudd muy aaya 154 mooy bu ngeen gisee ma daldi leen wàcc dal gi jaare la ko ci nelaw yi ma leen roof mu ne dama ko def def ko ñenn ci yéen te defaluma ko ñeneen yi loolu te tam ginnaaw bi ma defee defet bi am mu ne wali yabtali wali yabtali ya buur yàlla da koo def ngir mu daal di mu daal di examiner allahu buur yàlla maa fi sudurikum li nga xam ne moo nekk ci seen xool xam ñi nga xam ne ñoo dëggu ak ñi nga xam ne dëgguwul daal leen examine comme li ma wax ne moom moo bind nit ñi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala mu ne maa bind nit ñi ngir tester leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf mu ne looloo tax lu moo tax ma def lii am de wala yu ma xisama fi qulubikum waaye it dama ko def ngir daal di fóot daal fóot li nga xam ne moo nekk ci seen xol yi wallahu tabuur yàlla alimum bi daati sudur mooy ki nga xamante ne nii non seulement mu daal di fóot waaye mu ràññee li nga xam ne moo nekk ci seen xol yi ana kan la xolam as-sidqu nekk ci xolam ak kan la ci xolam ak nifaaq nekk ci moom moo tax ma def lii mu ne wallaahu tabóor yàlla alimum aji xamaakoon la bi zaati suduuri mooy ki xam li ci dënn yi moo tax waliyumahhisa ma fi qulubikum ngir mu daal ràññee wane li nga xamante ni nii moo nekk ci seen biir dënn yi de mu ne nag inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljamcaani imma innama stazallahum alsheytaanu bibaadi maa kasabu wa laqad afa allahu anhum inna allaha gafurun xaliim mu ne gis nga suñu boroom subxaanahu wa tacaala muy kontine mu ne inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljamcaani mu ne ñi nga xamante ne nii nag ñoom beneen parti la ñii beneen partie la mooy boo seetloo yaa subhaanallah am na ñoo xam ne dañoo dëggu mais keroog bokk nañ ci ñi daw am ñoo xamante ne dëgguwuñ bokk ña fa des <laughs> am ñoo xam ne ñoom ñoo ñi dëggu taw des fa muy beneen mooy ñetti partie lañ <laughs> yaa subhaanallah alxuraan moo yéeme ni muy waxe ak xoolal ni mu ñu wane ni mu décortiquer li nga xamante ne mooy mbooloo yi desoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi keroog mooy ne dina ñëw nag ci ñoom Abdallah ibn Ubay ibn Salul ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo demoon ñoom avant ñoom xare bi commencé demoon ne fii xare du fi am loolu dina ci ñëw mais fii dalay wax xoolal li mu def xam nga commencé wul loolu laa la doon wax ne alxuraan bokkul ak ñun ni ñi mooy ñun ni kiiwe noonu di topp successif ki succession événement yi moom deful noonu mooy na suñu borom subhaanahu wa xam nga dafa ñëw début bi dafa commencé lool wa id ghadawta min baytika tubawwi'u lil mu'minina maqa'ida lil qital loolu début bi la wax waaye indi na lu bari loo xamante ne nii mu jiitu xam nga ñibbik Abdallah ibn Ubay geeg yooyu yooyu dina ci ñëw ci kanam mais mu ñëw ci defet bi bi mu amee ak li ko waral ba pare nag mu wax ñu ña fa des ñoo xam ne dañoo dëggu mooy comme ñoom Seydina ñoom ñoom ñoom ñoom Seydina kii nii euh, Talhat ibn Ubaydillah Abu Talhat al-Ansari ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Omar ñoom Seydina ñooñu ñi fa desoon ak ñoom Seydina kii euh, Luba ak kii euh, Abu Dujana al-Harith Simma mu am beneen kii boo xam ne ñoom ñu nga fa woon mais ñoom taratuñu woon dara ludul seen bopp bay am njortu yu ñaaw te ñooñu la wax lool léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne mooy ñi daw ñi daw ñu nag te pourtant am ñu dëggu ci ñoom mais li imaam Ibn al-Jawzi waxoon ne ñooñu leen li tax ñu daw mooy lii leen tax ñu daw mooy bañ déggee ñu ne rey nañu Yonent mi sallallahu alayhi wasallam ñu jàpp ne defatuñ fi dara ak catastrophe bi. ak tamit lim leen causé comme choc psychologique ñu daw dem ñooñu nag lay wax moom subhaanahu wa taala mu ne inna alladina tawallaw minkum yawma altaqal jamaan mu ne kàntaa kon beneen partie bi nga xamante ne nii ñoom dañoo daw keroog bokk ci yeen jullit ñi yaa subhaanallah suñu boroom xoolal génnewuleen ci lislaam de leen ci lislaam ne ñooñu moom bokkatuñ ci lislaam ay yéeféer lañu lu tax ñuy daw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal rasuulu yad'ukum fi uxraakum sama ndaw li di leen woo ci seen ginnaaw faale wu ñu ko kon ñooñooy yéeféer lañu suñu boroom waxul lool de mu ne innal ladina tawallaw minkum inna gaa yi nga xam ne tawallaw dañoo wone ginnaaw keroog minkum bokk ci yéen jullit ñi yawmal taqal jam'an keroog bi nga xamante ne nii ci la ñaari kuréelu ji jàmmaarloo muy kuréelu Quraysh ak kuréelu jullit ñi mu ne li tax ñu daw keroog innama stazallahum ash-shaytaanu bi ba'di ma kasabu mu ne li nga xam ne moo tax ñu daw mooy ne ñoom seytaane moo leen tarxisloo ci lenn li nga xamante ne nii mooy li ñu jo li nga xam ne ñoo ko fàggu ndax Iblis seytaane loolu il faut nit ku nekk xam ko mooy manula jaar nit lu dul nekk ci bàkkaar buntu bàkkaar fa lay jaare boo gisee même chez Iblis noonu la mooy manula fekk nit koo xamante ne nii impact mu daal di koy dugg loolu manu ko comme li mu waxoon ne inna ibad <clears throat> illaa ibadaka minhumul mukhlasin keroog bi ko suñu boroom subhanahu wa ta'ala di dàq ci li nga xamante ne mooy xéewalam mu naan ko ak yërmandeem mu naan ko waay bàyyi ma fi ilaa yawmi yub'athun ba kera ngay dekkil nit ñi suñu borom ne dinaa la fi bàyyi ba kera mooy ilaa yawmi waqtin maalum ba bés boo xamante ne bu ñu natt la bu ñu xam la man borom bi subhaanahu wa taala keroog Iblis dane man dinaa réeral gaa yi yépp surtout maam aadama yépp naa leen réeral alayhi salaam illaa ibadaka minhumul muxlasiin ba mu des sa jaam yi nga xam ne ci ñoom ñooy ñi sellal ñooñu man mënalu ma leen dara suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne ko inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan illaa man ittaba'aka minal ghaawiin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne ko ma ne loolu jarul nga koy wax inna ibaadi sama jaam yi de laysa laka alayhim sultaan amoo benn néemiil ci ñoom amoo benn pouvoir ci moom ji ñoom de illaa ludul man ittaba'aka minal ghaawin ñi nga xam ne suñu borom moo nangu ne ñii samay jaam lañ te ñoo ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko dëggal di nekk ci li nga xam ne mooy ay chantier mu ne ñooñu yow iblis maroo leen dara ludul ñi nga xam ne ci samay jaam yi mooy ñi nga xam ne ñoo beew moo tax il faut nga beew ngir iblis man laa am moo tax bàkkaar bu ne mooy jar da lu mu ndaw ndaw ndaw mooy ne yow day benn gis nga benn mooy ne euh, mu ngi mel ni koo xamante ni dafa dem ger sol benn mbugg koŋ boo xamante ne nii armée wu yor ay parbal yu baax ay gilet yu baax yoo xamante ne gars yi amuñ fu ñu ko jaar mais léegi nag bàkkaar bi mooy lan mooy foo defee bàkkaar am na benn porox ndollu benn parti ci sa mbubbu koŋ bi boo xam ne deñ na nga xam ne waa ji noon bi bu bu la bëggee am foofu lay viser iblis nag lool na mooy bàkkaar bu nit def buntu la pour iblis jaare la foofu ngir laa daan moo tax nag suñu boroom sa wa ta'ala mu ne gaa yi nga xamante ne nii dañoo daw keroog ci xare bi de bi nga xamante ne nii ci la situation bi retourné woo mi ne ñooñu innama stazallahum shaytaanu bi ba'di kasabu shaytaane moo leen tarxiis loo jàdd loo leen ba ñu déraper noonu ba daw ndax lan bi ba'di kasabu ci lenn ci à cause de bàkkaar yoo xamante ni moom lañ def lool mooy la jii mooy rumaat yi comme ni Seydina Abdallah ibn Abbas wax mu ne yaani rumaat mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy ñi ñu tegoon ci kaw lan moo tax affaire bi xew mooy ne ñoom ñoom ñoo mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu ko moyee walla porox ndoll boobu loolu mooy mooy mooy mooy fenêtre bi ubbeeku foofu la leen Iblis daal di viser dugal fa ko faaru Quraysh ñu daal di leen ñu daal di leen euh, rey rey gu metti kero moo tax mu ne kon moo leen tarxis loo ci lenn loo xamante ne moom la ñu fàggu te mooy mooy ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne nag waaye borom bi subhaanahu wa mu ne wa laqad afa Allahu anhum malgré loolu lépp suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi na leen jéggal ndax inna allaha buur yàlla gafuurun aji yaramakon la xaliimun ku koo xamante ne kuy jéggal la ki nga xamante ne ñi nga xamante ne nii ñooy jaamam yi de waaye xaliimun akaleen ñeewante ba du leen yàq du yàkkamti di leen teg ay mbugala ki daan déedéet moom dafa tee ci seeni mbir te te bëgg leen lool moom boroom ni subhaanahu wa ta'ala mu ne yaa ayyuha alladina aamanuu laa takunuu kalladina kafaruu wa qaaluu li ixwaanihim ida darabuu fi l ardi aw kaanuu guzzan guzzan law kaanuu cindanaa maa maatuu wa maa qutiluu liyajcal allahu dalika xasratan fi quluubihim wallahu yuxyi wa yumiitu wallahu bimaa tacmaluuna basiir suñu boroom subhaanahu wa di continuer di nettali nag ba léegi di wax nag naafiq yi keroog subhaanahu wa mu ñoom yi moom subhaanahu wa di leen di nettali li nga xamante ne nii moom lañ doon wax keroog mu ne yéen jullit ñi moom gis nga gisoon nañu réaction naafiq yi suñu boroom subhaanahu wa ne nag jullit ñi yéen bu leen mel ni naafiq yooy de déedéet bu leen fexe leen ba bu leen mel ni ñoom moo tax mu ne moom subhaanahu wa taala yaa ayyuhal ladina aamanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa takuunu bu leen mel ni kalladina ñi ngeen xam ne kafaru dañoo weddi yàlla wa qaalu ñu naan li ixwaanihim di wax seen mbokk ya idaa darabu fil ardi bu ñu demee tukki aw kaanu ghuzzan wala ñu daldi dem ci xare ci toolu yàlla law kaanu la fa dal ci mettit ak ña faatu rek ñii faatu ñii am ñu faatu ci yéen am ñu blessé bu ñi blessé ñi ñoom ñu naan law kaanu waay xam ngeen nañu faatu fole ci xare bi buñ newoon ak ñun ma maatu waay duñu dee tey de waay waay wa ma qutilu ta deesul leen rey loolu la naafiq yi doon wax te gisoon nañ ci Abdallah ibn Ubay ibn Salul loolu la doon wax ba koy wax doom ji naan ko xam nga ne mos sa génn gi nga génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam loon xalaat bu jub de waaye waaye waxoon naa leen ko nee woon naa leen ngeen nekk ci dëkk bi ndax man homme d'expérience la ba doom ji ne ko ah en tout cas li yonent li suñu boroom tànnal yonentam ak saxaabaam de lool lool mooy li nga xamante ne mo mooy li gën ci ñoom de moom nag kon nga gis naafiq bi lam doon wax réaction yooyu nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di mooy tandukaloo ay jullit yow lu xew rek mooy yow dogalu yàlla day am nga gis nit ñi nekk ci dara nga naan waay waay bu doon lii lawlaa waay waay bu doon lii de moom doon loon demee noonu nool yi am am na ba pare da ngay gëm yàlla yow l'essentiel mooy ne bu dee njuumte la bu ëllëgee nga fexe koriya say kii mais lu ñëw rek nga naan waay waay bu dul woon lii du xew loolu bu demee yow bu doon tout le temps noonu la ana kañ ana yow kañ ngay nangu ne yàlla moom mbir yi dina ci ci def dara moo tax mu ne kon yéen yàlla bu leen mel ni ñi nga xamante ne kalladiina kafaru gis nañ ne kon yonent bi kii suñu boroom subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne moo tudde naafiq yi ñi nga xamante ne mooy ay kuffaar moo tax waxoon naa la ne ñoom ñoom ñoom ay yéeféer lañu dëgg dëgg dëgg ndax ñoom li ñuy nëbbu lool mooy ak kéeféer li ñuy feeñal di feeñ di feeñal na lislaam moo tax suñu boroom ne bu leen mel ni ñi nga xamante ne nii dañoo weddi yàlla wa qaalu li ñuy wax seen mbokk yi mbokk yi mbokk diine non mooy mbokk deret di wax lansaar yeeg ñu gisoon nañu abdallah ibn ubay ibn salul doom ji la doon wax di abdallah ibn abdillah ibn ubay ibn salul radiyallahu anhu anhu wa arda muy wax doom ji naan ko waaye xam nga ne mos bu ngeen newoon ci ñun waay waaye waxuma la yow yaa ngi nii di faj say blessure nekk fi di faj say blessure ba doom yi ñëwee di faju muy toog ci wet gi di ko xool moom nga gis suñu boroom nag ne bu leen mel ni ñoo ñu di wax seen mbokk deret yi man leen ida darabu fil ardi moo xam même bu ñu demee voyage sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi dem voyage dara dal leen ci voyage bi wala boog ñu daal di dem xare yi dara dal leen ñu naan law kaanu indana waaye xam ngeen ne ñi faatu de bu ñu ne woon ak ñun de buñ desoon fii maamaatu doonuñu woon dee de wamaa qutilu te ñu leen rey de suñu boroom ne nag dama def loolu noonu ñoom ñuy réagir noonu mooy di jëfur ñoom dañuy jëfur te yëguñ ne dañuy jëfur ndax loolu mooy fa la ñuy wonee seen réalité dëgg-dëgg ñooy ñan ñoom naafiq yi moo tax da koy gis ba léegi yàkkamti nañu benn xare xeex am nga gis benn guerre ñu gañe ay jullit nga dégg ay jullit ñu bari ñoo xam ne nee nañ ay jullit lañ taxaw naan c'est bien fait pour leur gueule di leen saaga c'est bien fait c'est taliban là ça c'est bien fait là lii moom baax na ci ñoom ak seen tuba yu cëkk yi waaxal laa seen sikkim yi mel ni mbomb c'est bien fait pour ñoom dañoo kam na su ko waa xool leen ñu nekk ci àll bi yow ñu nekk ci àll bi lu ñuy sa yoon yow yow yow doxaloo dara naan nay dañuy doxal ay charia yow doxaloo doo bàyyi gaa yi doxal nga nekk fi ay noon seeni noon yow sam noon yoo xam ne l'islam lañu bañ di xeex ak ñoo gañaleen ngay wax sa bokk jullit naan waay waaye xam nga ne lii baax na moom gis nga buñ ne newoon buñ dañoo dëgëru bopp s'ils avaient accepté les lumières ay démocratie ak yooyu lii lépp du leen ci fekk waaye baax na pour ñoom bu ëllëgee dina leen servir de leçon dootuñu ko defati ñooñu boroom nag mooy façon boobu waaye gaa yi wax loolu yëguñ ni jamono jooju liñ naan ku ñuy tooñ day jëfur di wane loo xam ne ndax ci yoon doonu ko woon wane ndax du ko doon nëbb mais bu koy wax du ko tey ñoom it noonu lañ def suñu boroom nag moo tax mu ne loolu dama koo def man maa def lii nii li yaj'al allahu dhalika xasratan fi qulubihim loolu noonu nekk li nga xamante ne nii mooy ne ak ak ak rëccu lay doon ci seen xol yi ñoom naafiq yi yaa subhaanallah te loolu noonu du leen teree dee de wallahu tabuur yàlla mooy seen liñ naan bu ñu ne woon ñun waaye waaye diw moom xam nga ne li way voyage bii bu toogoon ci ñun de ay waaye dem orobam gi avion ba këpp wala boog jóge fii di dem ak ab avion ba këpp xam ngeen ne bu toogoon ak ñun du du ko dal de mooy wax yooyu rek suñu boroom ne loolu rek dama koo def xasratan mu nekk rëccu goo xamante ne ni ah, day nekk ci ñoom ta te loolu sax du leen ci seen xol yi te loolu du leen teree dee de wallaahu tabuur yàlla yuhyi mooy dundal wa yumiitu te mooy keeraay wallaahu tabor yàlla bi ma taamaluuna li ngeen di jëf basiirun ku ko gis la suñu boroom ne wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la magfiratum min allahi wa rahmatum xayrun mimma yajmaun suñu boroom subhaanahu wa taala di wax jullit ñi ne leen wala in qutiltum ne buñ leen rayee fi sabilillahi ci jihaad ci yoonu yàlla aw muttum wala boo ngeen dee dee liñ naan mooy nga dee te deewu nekkul na yow dangaa dee ci xareeg yooyu aw muttum la maghfiratun xam nga ne moos am lum ci man di doon mooy nga dee ci toolu xare wala boo nga dee fi nga xamante ne nii mooy naan dee naturel ñooñu xam ngeen ne la maghfiratun mooy njéggal goo xamante ne nii guy bàyyeekoo ci sa boroom de loolu de moom xayrum moo gën fopp mimma yajma'u wa rahmatun ak yërmandeem xayrum moo gën fopp mimma yajma'una li nga xam ne fa lañu toog di ko dajale ci àddina ñoom seen commerce yee leen kii ak seen intérêt personnel yi ñu nekke moo tax ñu foog ne lu ñëw ñu naan bu ñépp ñoom dañoo jàpp ne àddina bi instant bii nii ñoo fi gën muus wala boog mbooloo ma ñu nekk jàpp nañ ne ñoo ëpp ñoo gën muus fopp kuy muus ñoom nag jàpp nañ ne yooyu noonu moo tax ñu naan gaay bu ngeen newoon ci ñun de waay waay xam ngeen ne lii nii du leen dal suñu boroom ne bàyyi leen ñu wax lu leen neex yow bu yéen yéen jullit ñi wala in qutiltum buñ leen rayee fi sabilillahi ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee naturellement yéen lum ci man di doon rek la maghfiratun min Allah loolu ak njéggal lay doon ci yéen yàlla di leen di ci jéggal jaare ko ci deegoogu leen dikkal seeni bàkkaar wa rahmatun ak yërmandeem gum leen di defal te nag loolu nag mooy njéggalu borom bi ak yërmandeem xayrun waaye moo gën fopp waaye nit maa yejuma xaw na ñoom naafiq yi li nga xamante ne moom lañuy moom lañuy dajale ci àddina bii de ci poñeetum àddina gii nga xam ne mooy dee ñu miraas leen ñoom daal di koy séddale wala sax bala ñoo dee ñu ñàkk lépp suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne wala in muttum aw qutiltum la ila allahi mu ne gis nga naafiqi nag bi yoboo nag ñu yëg ne comme ñi rek wala in muttum bu ngeen àddina moo xutiltum mooy ne ngeen doon nu naturellement liñ naan naturellement aw xutiltum wala ñu rey leen la ilallahi yëg ne bu ci man di doon rek la ilallahi mo mooy ne yéen façon de ñoo wuute rek li waykatu arab bi doon wax naan ta'addadatil asbaabu wal mawtu waahidun mu ne waaye yow dee daal man gis naa ne ndekete yoo sababu dee daal moo wute rek waa ji nga xamante ne gayndee ko fàdd waa ji nga xam ne daa lakk ak waa ji nga xam ne ainsi de suite waa ji waa ji waa ji ku ci nekk de façon fa ngay mujje moom mooy fa buur yàlla rek ngay mujje mooy ne buur yàlla dina leen dajale yéen ñépp ki ki ki gaynde yi lekk ki nga xamante ne nii dafa daanu dee ki nga xam ne ci taal la dee ki nga xam ne dafa daanu dee ki nga xam ne dafa tëdd lalam dee ñoom ñépp ak ki nga xam ne ci toolu xare la dee suñu borom ne ñoom ñépp la ilallahi tuhsharun yéen ñépp ci buur yàlla lañ leen di dajalee daal di leen pang yawmal qiyaama daal di leen fay de léegi nag suñu borom subhaanahu wa di wax nag li nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog noonu la doxalee ak ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi malgré défaite bi am ñu gis yonent bi aleyhi salaatu gis nañ ne talib ghazwatu Uhud comme ni ma la ko waxa woon ci njàngat yi ne la moom gis nañ ne njàngat yi jeex na xare Uhud jeex na nettali bi jeex na bañ dellu Medina gis ñu fenn fu mu ne yéen ñi nga xamante ne nii yéen a fexe woon ba ma génn ba ma naan leen nañ leen des fii ku toll ni man waxul noonu de waaye ku tol ni man man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen nañ des ngeen fexe ba ma génn kon li ñu dal lépp yéen la waxul lool de waaye tamit neewul hee yéen ñi ma tegoon ci kaw montagne bi yéen fettkat yi hee yéen seen fut la yéen yéen a tax ñu gaal li ñuy gañe waxul lool de moo tax nag ak ni nga xamante ni te wanul kenn ci xar kanamam ne yow li nga def ak ñi daw amul kenn koo xamante ne nii bi nga ñëw bi bi nga ñëwaatee wala bi mu dajeeg yow wan na la ci xar kanamam loo xam ne day tax nga gis ne kii mere na ma déedéet yaa subhaanallah waaye ñoo ñépp loolu lépp nga gis ci ko yu rafet yooyu mu foone moo tax suñu boroom ne fa bima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galiida alqalbi lan fadduu min xawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amr fa idaa azamta fa tawakkal ala allahi inna allaha yuhibbul mutawakkiliin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne fa bimaa raxmatin boo gisee nag loolu lépp yow alayhi salaatu wasalaam nga man koo dékku mën a nekk ak sa saxaaba ya radiyallahu anhum malgré défaite bu metti bi ak ñi nga xam ne wax dëgg cause yi xam nañ li ko waral mooy ne dangaa joxe ndigal ñu daal di mooy sa ndigal waaye wanu leen benn yoon ne leen yéen yéen lan moo tax ngeen mooy sama ndigal ah gis nañ ne da leen a sàppi ñoom ñépp après ci ginnaawam daal di tàllal loxoom subhaanahu wa taala di ko dagaan ak ñaan kon nag amul kenn koo xam ne keroog réprimandé la la malgré lool moo tax nag loolu lu tax mu man ko suñu waroon ne fa bima rahmatin min allah lool nag boo ko manee mooy yërmande gu rëy gi nga xamante ne moom la moo tukkee ci sa borom bu mu na defal yow alayhi salaatu wassalaam te kenn amul cër bu toll noonu mooy ne yërmande gi yàlla defal alayhi salaatu wassalaam amul kenn ci mbindeef yi ku am ku am yërmande gu toll noonu ci mbindeef yi mu ne yërmande googu gu rëy googu la yàlla defal te tukkee fi moom linta lahum looloo tax nga daal di nooy daal di woyof ci sa saxaaba radiyallahu anhum wa ardaahum walaw kunta faddan ghaliidal qalbi lanfaddu min hawlik mu ne nag waaye gis nga nag boo nekkoon koo xamante ne nii boo nekkoon koo xamante ne nii faddan koo xamante ne nii ay jikkoom dafa ñaaw mooy nit koo xamante ne nii jikko yi rafetul ghalidal qalbi ba pare xool bi daal di xat mooy mu gaaw a mer gaaw a mer bu doon ne dangaa nekk koo xam ne dafa gaaw a mer wala koo xamante xool bi yaatuwul ah bu boobaa nag lan faddu min hawlik bu boobaa kon de doonu ñoo nekk ak yow de bu doon ne say wax dafa tàng ghalidal qalbi say wax tar nga xam ne mooy di leen jànnee ka euh, gëdd def loolu say wax ñagas boobaa dootuñ doo lan fag doo men xawli ko kon de saxaaba yi konoon te kon doonuñ woon nekk ak yow de ndax nit loolu la moo tax waykatu sa waykat waaja da ne <coughs> ca arab ya da euh, dane damaa laaj benn waay boo xam ne dafa amoon ay ab xaritu sha'ir amoon nag ñu bari ñoo xamante ne nii dañ ko doon topp waa ji daal dem ba gis boppam ne moom grand quelqu'un la boo tax nit ñi di ko topp léegi nag ah bi mu bu wanee nit ñi loolu nit ñi faaleetuñu ko kenn newatul këram kenn fu mu ne kenn dootu fa ne mu ñëw nag ci cha ci mbokkam mi di poète bi di ko di ko diis naan ko waa man de nit ñi moom léegi moom man niñ doon baree fu man ne doon ma fekk fu ne léegi daal dootuñ ma fekk fenn mu ne ko ra'aw fiika mahabbatan fatajamma'u wa ra'aw fiika mahabatan fatafarraqu mu ne gis nga boo gisee ñu dajaloo woon ak ñu dajaloo woon doon nekk autour de yow foo nekk gis leen ñu lay topp mooy dañoo gisoon ci yow loo xam ne ak cofeel ngoo amoon neexoon a nekkal looloo taxoon ñu nekkoon ak yow ñooñu du intérêt leen taxoon a jóg ak li ngay am alal alal yépp mais bi ñu gisee ci yow ak loo xam ne di leen luy tax ñu ñu ak mbañ loo xam ne day tax ñu lay daal di lay bàyyi bàyyi la fi ndax ñooñu nag mais nag loolu du ñëpp ko man mooy ñooñu da ngay gis ne ñooñu ànd bu sincère la woon mais léegi nii moom bu dee loolu moom doxul mooy ne li ëpp ci ànd yi mooy nit ñi moom mën nañ laa muñal sag reewade sa ñàkk kersa sa lépp fekk yow yaay boroom alal ji ndax li ñuy am ci yow waaye nag ku am fulla am xam-xam wala mu am fulla kese moom kooku moom boo ko naree kii yooyu mu bàyyi la fa dem leneen nekk ci leneen xam ne fii newu fii du jaamu kenn kon nag suñu boroom ne kon yërmande gu rëy googu ma la defal yow alayhi salaatu salaam moo tax nga mën a nooy ci sa kanamu saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne nag kon boo newoon koo xam ne koo xam ne du fadlan kooku ay ay jikkoom dafa dafa dafa rafetul xaliidal qalbi daldi xat bi xol bi daldi xat mooy mu nekk koo xamante ne nii ku gaaw a mer la tawax ya ñagas lam faddu min xawlika kon de waat konoonte kon dinañu tasaaroo sa sa sa sa wedde dootuñu la wër kon nag ni ngay def faafu anhum suñu boroom subhaanahu wa laa ne ko dee leen jéggal wastaghfir lahum te di ñaan jéggal sa boroom ñoom ci rëcc yi rëcc ñuy def dee leen ñaanal sa boroom jéggal wa shawirhum fil amri nga leen di boole ci mbir yi di discuter ñoom ci mbir yi fa ida azamta boo jëlee nag boo boo ñoom nag ba pare daal di def consultation ak ñoom ci sujet yi nga xam ne ñoo ñoo gaaral lislaam bi ak yi nga xamante ne nii lii la mooy objet de discussion la ndax tamit mbir yi du ob du du du sujet yëpp mooy discussion de ay ndax dañuy julli ndax julli farata loolu moom amul sujet de discussion amul nañ leen dajale nit ñi xool ndax julli farata la wala nañ leen dajale nit ñi ndax dañuy julli àjjumaam déet déedéet loolu moom du sujet de discussion yooyu taxul ñuy wax mooy dafa am sujet yoo xam ne sujet de discussion la am yoo xam ne nekk ko yi nga xam ne nag comme gis nañu keroog bi ñuy génn Badar loolu da leen a dajale daal di wax ak ñoom Uhud bii bi muy génn tamit dajale daal di laaj saxaaba yi radiyallahu anhum ñu dem ñu ñu ñu ñu toog ci dëkk bi wala ñu dem mooy ne yooyu noonu waaw loolu mën naa nekk te yonent mi alayhi salaatu wassalaam loolu moo doon sunnaam di di consultation bi nga xam ne moom la doon consulter saxaabaam yi radiyallahu wa ardaahum rawatina al-umarayni al-umarayni di sayyidina Siddiq ak sayyidina Umar ibn al-Khattab bari woon na lu mu leen doon consulter di waxtaan ak ñoom ci mbiru jullit ñi comme li sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaahu wa kon suñu boroom ne kon faafu anhum jéereen jéggal wastaghfir lahum ngay ñaan jéggal sa boroom ci rëcc rëcc ñi def wa shaawirhum fil amr di leen boole ci mbir yi fa ida azamta waaye boo xasee wax ñoom na jël décision ferme jël ferme décision que ni lii ngay doxal fa tawakkal ala allah na nga wàkkeerlu ci boroom bi subhaanahu wa taala inna allaha buur yàlla kat yuhibbu moom dafa bëgg almutawakkiliin ñi nga xamante ne nii ñooy ñi wàkkeerlu ci moom mu ne in yansurkum allahu fala gaaliba lakum ku leen boroom bi subhaanahu wa taala dimbalee de falaa gaaliba amul kenn koo xamante ne nii moo leen mën a noot de wa in yaxdulkum waaye waaye nag bu leen gàccalee mooy seetaan leen bàyyi leen ak seeni noon faman dal ladhi yansurukum ana kan moo leen di dimbali min ba'dihi ginnaaw yàlla wa ala llahi fa ca ci buur yàlla képp dong rekk fal yatawakkalil mu'minun na wàkkeerlu ñi nga xamante ni ñooy way gëm yàlla yi mooy ne in yansurkumullah waaye bu leen buur yàlla dimbali fala ghaliba lakum comme bara bu leen buur yàlla dimbalee kenn da mën a gañe mooy ne même li ngeen doon néew néew gaa yi seen nombre ba leen buur yàlla dimbalee amul kenn ko leen mën a not moo tax mbir yi man la woon laysa fil adati wal fil adadi wal udda newul ci li nga xamante ne mooy ci nombre ak ay armes yu ma yor rek la déedéet loolu daa fekk buur yàlla dogaloon ne loolooy am moo tax mu ne bu leen buur yàlla dimbalee ne fala ghaliba lakum amul kenn koo xam ne moo leen di noot looloo leen daloon Badar mooy ba mu leen dimbale kuffaaru Quraysh ni ni seen arme bi impressionnante yépp dañ leen a nërmeel karo waaye wa in yaxzalkum wa in yaxzulkum waaye bu leen seetaanee bàyyi leen ak seeni noon te dugalu ci loxoom moom borom bi subhaanahu wa taala fa man dal ladhi yansurukum comme nim def fii ba Uhud nii début bi dimbali na leen waaye après ngeen def lu tax moom mu génn ci loxoom di leen seetaan fa man dal ladhi yansurukum min ba'di ana kan moo leen di dimbali ci ginnaaw après kon nag wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun ci buur yàlla nay wàkkeerlu ñi nga xam ne ñoo ñi gëm yàlla moo tax mbir yi lool la mooy ne yow fexeel ànd ak yàlla rek yow nit ñi moom de toute façon boo leen amee ñàkk yàlla amoo dara boo amee yàlla ñàkk nit ñi ñoo nit ñi ñooy mujj ñëw ci yow kon nag lool la te tamit waxoon nañ la nit yi da am ñoo jiite am mbooloo yi nool la mooy di waxtaan ak ñëw waaye boo jëlee décision tarit di leen jégg di leen ñaanal njéggal tamit te boo jëlee décision nga wàkkeerlu ci borom bi subhaanahu wa doo toog rek naan comme que ñépp daal avis kii na man du mëj décider dara déedéet njiit da ngay décider fa ida azamta fa tawakkal kon suñu boroom subhaanahu wa mu ne wa kaana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul yaati bima ghalla yawmal qiyaama summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun kon xam naa aaya bii nii inchaa allahu taala di aaya 161 ci lañuy teg suñu baaraam di wa maa kaana li nabiyin an yaghul wa man yaghlul yaati bimaa ghalla yawma alqiyaama summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun